a'uuzu billahi min ash-shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaa bii ñu génn bi cawni illahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci xutbatu Ghadir Khoum xutbati rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam bimaa'in yud'aa xumman bayna makkata wal madina ala saakinihaa afdalu salaati wassalaam ala saakinihaa afdalu salaati wassalaam min marji'i hadhihi al-khutba waqa'at ba'da marji'ihi alayhi salaatu wassalaam min hajjatil wadaa xutba bi mu ngi xewoon bi mu jógee ci xajjatul wadaa di xajjatul balaag di xajjatul kamaali wattamaam di xajjatu rasuulillah di xajjatul islaam xajjatu rasulillahi alayhi salaatu wassalaam ci jataay bi ñu génn jeexaloon nañu li jëmoon ci xadiisu bu njëkk bi ñu gis mooy xadiisu seydina zayd ibn arqam inda al wa alimaamu muslim wa geyrihima te xadiis bi nekk saxiixu alimaamu muslim sëriñam da alimaamu ahmad ibn muhammad ibn xambalit daal di koy solo gisoon nañ li jëmoon ci xadiis boobu ak li ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dénkaane yu rëy yi mu def ci kaw yi nga xamante ne moom la dénkaane ñaar yi nga xam ne moom la moom la bàyyi ci ñun muy alquraan kitaabullah muy téereb yàlla bi nga xam ne fiihil huda wan nuur ci la njub gi nekk ci la leer gi nekk mu soññu nit ñi fàttali leen daldi leen xërtal so ci téere bi yàlla bi ne na ngeen ko jël nangeen ci jàpp lépp lu ngeen soxla na ngeen ko ci seet lépp loo xam ne seen dund gii ad dunyawiya xayaatukum ad dunyawiya wa kadhalika xayaatukum al barzaxiya wa kadhalika xayaatukum al uxrawiya na ngeen ko seet ci alquraan ndax fiihi al huda mooy fa la njub gi nekk yi nga xam ne mooy ci la nit ki nit loo wa nuur leer gi njub ga fa la ne leer gi nga xam ne moo lay moom moom mooy leer gi mu ne ta ngeen wastamsikoo bé te na ngeen ci mooy beneen bi mu wax moom lañu bàyyeel mooy ahlu bayti mu ne waa këram mu ne udhakkirukum allaha fi ahli bayti udakkirukum allah fi ahli beyti udakkirukum allah fi ahli beyti salawaatullahi wasalaamuhu aley mu ne maa ngi leen di ragalloo yàlla ci sama njaboot ci sama famille maa ngi leen di ragalloo yàlla ngeen di bàyyi yàlla xel ci sama njaboot waaw mooy xorma gi leen gi ngeen leen waral màggal gi fonk gi ak jàppale gi ñu leen war a jàppale waaw mu wax ko ñetti yoon loolu gisoon nañ ne Husayn ibn Sabra mi nga xam ne bokk na ci ñu doon moo ne woon porte-parole ñu àndoon ak moom dafa laaj Seydina Zayd ibn Arqam waawa man ahlu bayte yaa Zayd anisaa'uhu min ahli bayte est-ce que ñan ñooy waa këram moom alayhi salaatu wassalaam bi muy wax nii est-ce que soxnaam yi ci lañu hein Seydina Zayd ne naam gisoon nañ ci yeneen riwaaya yi ne waaw nisa ne ne nisaa'uhu min ahli bayte ne soxnaam bi kay ci waa këram lañ bokk waaye waa këram yi gën a tax ñuy wax mooy man xurima sadaqata ba'da mooy ñi nga xam ne dañoo xaraamal zakat ak sarax ci ñoom ah Barira qissatu Barira Barira lañ joxoon affaire bi euh, du du yonent bi aleyhi salaatu lañ joxoon sadaqa Barira lañ jox sadaqa yonent bi aleyhi ñëw fekk fa ndawal la mu ne ñu ne lii de sarax la muñ jox Barira mu ne moom bur Barira sarax la waaye pour ñun mooy de hadiya la ci ñoom waaw mooy moo taxoon mu man cee lekk parce que du moom directement lañ ko jox mais Barira te benn jaam la woon boo xam ne ak sayyidatu Aysata radiyallahu taala anhu Aysatu bint Siddiq radiyallahu anha moo ko goreeloon voilà léegi euh, loolu benn précision la parce que dama dégg ne dama ne biñ joxee sarax foog naa yonent bi alayhi salaam wala mel noonu mu ne lii sarax la ci ñun waaye non pas pas sarax la ci ñun Barira lañ ko joxoon ab sarax waaw mais. moom mu ne mbir mi sarax la ci moom ndax moom lañ ko jox waaye ñun yi nga xam ne ñun dañ mën nañ man naa cee jëfandikoo mooy loolu man du man lañ ko jox sarax man ci man bariera mooy mbir mi bu ma koy jox moom loolu du nekk sarax ne hadiya la voilà léegi euh, loolu mooy comme bu ma ñëwoon nit koo xamante ne nii euh, zakat waru ko mooy mu jël zakat c'est dafa xaraam ci moom parce que minal aghniya hein wala mu nekk koo xamante ne nii pour x raison warula jël zakat ñu jox ab pauvre zakat moom mu fekk koo xam ne mu jël zakatam ba moom alalam dem fekk koo xam ne moom moom warul jël zakat mais mu am lu ko ci may kenn du ne waajoo jële yow léegi delloo affaire bi parce que déedéet kii ci milkiyam la xiyaasam la moo ko moom te nag bu ko mayee kenn manu la ne nag ah non non non loolu nag wuute naa tëral ay plan waaw loolu mais bu ay xiyal nga te mais bon ce qu'on va faire xoqatal ko ba ba yow jouer say rôle ba bañ jox ko zakat ji après nga forcer ko ngir mu jox la ko loolu dafa xaram <laughs> waaw mais bu dee délibérément la ñëw may la ci dara kooku mënuñ ko ne yow li ngay lekk dafa xaram ci yow parce que lii zakat la déedéet zakat la ci waa ji mais kii nii hiba la ci moom mooy lu ko waa may la voilà kon loolu la <laughs> voilà kon luñ doon wax voilà mu ne kon ñi ñu xaraamal zakat waa këram mooy surtout ñi nga xam ne ñoom lañ xaraamal zakat seen ginnaaw gisoon nañ ne yeneen riwaaye yi dane woon nisaa'uhu lasna min ahli bayte loolu gisoon nañ ni ko xam ne noonu lañ ko boole woon comme ni ko al imaamu Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ash-Shafi'i rahmatullah alayhi dafe woon ci sharhul minhaj sharh saxiixi Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi alayhima waa ahlu bayt bi mu wax mu ne woon waa mooy waa alu alu ali ibn abi taalib asadullah alghalib abu turaab abul xuseyn wal xasan radiyallahu anil jamii ak alu aqil di grand frère am aqil ibn abi taalib wa jaafar di beneen grand frère seydna jaafar doomu ñoom seydna muhammad ak abdallah banu jaban abdina jaafar ibn abi taalibin radiyallahu anil jamii ak waa kër ki nga xam ne mooy abbas ñoom qusam alfadlu qusam ubaydillah abdallah ibn abbas ak ñoo ñële ñoo ñële mu ne ñooñu waaye gisoon nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam wan na nañu du ñuy kese parce que boole na ci waa kër alxaaris ibn abdul muttalib di euh, ibn rabi'a ibn alxaaris ibn abdul muttalib bi naan moom ñëwee mook alfadl ibn abbas mu ne inna sadaqata laa tanbaghi li aali muhammadin wala li aali muhammad innama hiya awsaaxu nnaas eh? bi mu waxoon ñoom alfadl ak abdulmutalib ibn rabi'a ibn alxaaris na abdulmutalib biñ leen seen bàyyi di al abbas ak rabi'a yónnee ñu xam ne kon ndekete yoo kon du ñuy sëy naa wax kese waaw moom mi nga xam ne ar mooy raawil xadiis moo soloo xadis bi te arraawi adra bima rawa moo gën a xam li nga xamante ne nii mooy li mu solo waaye ki nga xam ne moom la soloo mbir mi mooy ki mu jële wax ja xutba ba ah muy yonent bi salaam moom nag moo ñu xamal ne kon du ñuy kese waa kon ci noonu lañu xame ne waa banu haashim la waa banu haashim la waaw mooy ñi nga xam ne moom ak ñoom ñoo bokk maam direct di banu Hashim paa nag bu weesu waa banu Hashim parce que boo jàlla Hashim Abdu Manaf du sëtu Abdu Manaf yi sinon kon ñoom kële duggoon ci ñoom banu Umayya te gisoon nañ ne ñoom Seydina Usmaan ak ñooñu bi ñu ñëwee Yonent mi alayhi salaam da leen déedéet Muttalib waa waa doomi Muttalib yi parce que Muttalib daa parce que ñu ak ñoom benn lañ woon fii jaahiliya wa fil islaam avant lislaam ak léegi lépp benn lañ woon te masuñoo taqalu koog ñoom moom loolu leen ci yonent bi alayhi salaatu salaam dugale sinon mbir mi waa banu Haashim la woon yonent bi wan ñu ba mu jëlee ci xumusu Xaybar jox leen boole leen ci loolu nga xam ne waa pour famille la lañ xam ne kon ñii mimman xurima sadaqata ba'd ah ñooñu bokk nañ ci ñu xaraamal zakat sarax loolu kon gis nañ loolu kon xam nañu ñi nga xam ne ko ñooy aalu rasulillah ahlu rasulillah ñi nga xam ne ñoom lay wax fii salawatullahi wasalaamuhu alayhi léegi nag ñu war a continuer inshaa muy waxoon nañ la lii moo doon première riwaaya al imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi dafa soloo tamit ba léegi xadis bi jële ko ci seydina Zayd ibn Arqama eh, waxoon nañ xadis bi defoon nañ taxrij bi eh, xadis Muslim bi lañ gisoon Ahmad wax nañ la solo ak imaam at-Tirmidhi ak al-Bayhaqi kanta imaam at-Tirmidhi mu ne haddathana Ali ibn al-Mundhir al-Kuufi mooy Ali ibn al-Mundhir ibn Zayd al-Awdiyu al-A'war Abul Hasan rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathanaa nettali nañu Muhammad ibn Fudayl mu nekk ñu nettali mooy Muhammad ibn Fudayl ibn Ghazwaana ibn Jarir ad-Dabbi mawlaahum Abu Abdirrahmaan rahmatullahi alayhi al-Kuufi rahma qaala mu ne haddathanaa al-A'mash al-A'mash moom siiw na Sulaymaan ah, al-A'mash moom jóg naa ñépp ko xam Sulaymaan ibn Mihraan al asadiyu alkaahiliyu suleymaan ibn mihraan alkaahiliyu mooy mawlaahum al amash loolu gënoon a siiwe abu muhammad rahmatullah aley alkuufi moom it ci waa kuufa la bokkoon an atiyata mu jële ci atiya atiya mii gisoon nañu ko fi atiya ibn saad ibn junaada al awfi al adwaaniyu rahmatullah alayhi abul xasani al kuufi ñi ñépp waa kuufa lañu wallah an abi said mu jële ji abi said mooy ban abu said saad ibn malik ibn sinan ibn ubayd ibn ubayd ibn thalaba hmm? abu said al xudriyu al ansaariyu ah saad ibn malik abu said al xudriyu radiyallahu anhu saxaaba bu màgg boobule hmm? léegi mu ne wal Amash mu ne Amash jëlee na ko ci beneen càllale mooy càllale bi eh, al imaam Amash da ko jëlee ko ci ci Atiyya mu jëlee ko ci Abi Sa'id al-Khudri waaye Amash jëlee waat na ko al imaam Amash jëlee waat na ko ci Habib ibn Abi Thabit jëlee na ko ci beneen càllale boo xam ne ci Habib ibn Abi Thabit Qays ibn Dinar al-A'war Abu Yahya ci moom la ko jëlee boobu nag an Zayd ibn Arqama mu jëla ko ci Seydina Zayd ibn Arqam moo tax boo seetloo càllalay benn bi Seydina Sa'id ah eh, ah eh, Seydina Abu Sa'id al-Khudri beneen bi Seydina kan ki nga xamante ne ni mooy Zayd ibn Arqama radiyallahu ta'ala anhuma ibn Zayd ibn Qays ibn Nu'man al-Khazraji al-Ansari al-Khazraji eh, al-Kufi ndax Kufa la dëkkoon après léegi nag radiyallahu anhuma c'était waa Kuufa la ah ahlu Kuufa ah, mu ne qaala mu ne kon Seydina sa Seydina Abu Sa'id ak Seydina Zayd mais Seydina Abu Sa'id moom lan la woon ah, madani la mais dafa dëkkoon dafa mujjoon dëkk Kuufa loolu moo tax ah, loolu xanaa xamoo ne boo fa loolu dañ la koy askanale boo ko defee ay six mois rek ah ñu commencé léegi di la askanela loolu moo tax léegi fii mu ne bari na ci ñun ñoo xam ne bu doon yii la ñuy toog duñu wax ak Sénégal yi kese dañ naan ñun ñi fi yàgg wala yi fi yàgg boo yàgg gi nag cekkewul def fi ay adde wax naa li ma la wax léegi ay mois ñu ne la hé kii dëkk fa nag nekk fa hmm? léegi ñu koy askan moo tax ngay dégg ñu naan waa ji ba ba al basri thumma al misri mooy dafa nekkoon basra nekk fa lu yàgg ñu koy askanale basra après nag mu mujje misra ñu koy woowe tamit ñu koy askanale misra waaw kon bari na fi gaa yi nga xam ne dañoo newoon fii France jóge Sénégal nekk France ba mu yàgg ñu dem Canada wala Norvège wala États-Unis bu boobaa dañ naan waa ji diw a yi summal ifranji wala summal faransawi walla summal faransi <laughs> yooyu yëpp day dox ci nasaraan bi summa an-norvigi wala summa al-kanadi wala wala wala wala summa al al al al waaw kay <laughs> voilà <laughs> moo tax Seydina Zayd ibn Arqam dafa mujjoon newoon Kuufa lool moo tax ñu naan ko al ansaariyu al xasrajiyu al madaniyu al kuufiyu voilà ñoom ñaar ñii kon ñaari saxaaba yi ñu wax xadiis bi nag xadiis la bu wér mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa ñoom ñaar muy seydna abu sa'id ak seydna zayd ibn arqam ku nekk da ko jële ci ñoom mais lii lañu wax ñu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na inni taarikun fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di axaduhuma acdamu min alaaxari kitaabullahi xablun mamduud min alsamaai ila al ard wa citrati ahlu beyti walan yatafarraqaa xatta yarida calaya alxawda fanduruu kayfa taxlufuuni fihima allah allah suñu xutba yonent bi alayhi salaatu salaam bii day niroog xutba Mina bi ci day niroog moom ci lan mooy ci melul ni xutba Arafaat bi bi Seydina eh, kii waxoon eh, Jaabir nga xam ne boobu moom rek lañ toppoon après bon am na luñ ci tudd lu Mawlana Ibn Abbas ne dégg na yonent mi alayhi salaatu salaam di xutba Arafat di wax yi ñuy sol façon yi muy tere ak yi ñuy sol mais sinon bu lool lool lépp Seydina Jaabir ko ne taw ñii nag ay xadiis la yu bari ngir nga mën a am lépp hmm? kon mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam dafa wax te xam nañ fi mu ko waxe woon moo doon foofu lay bi waadin yud'a xumma bayna makkata wal madina sa bi nekk salaasatu ayya salaasatu amyaal min al Juhfa environ trois miles ci al Juhfa miiqaatu ahli Shaami hein mu ne Yonent bi alayhi salaatu wassalaam dana inni man de mooy ci xutba boobu taarikun fiikum aji bàyyi laa ci seen biir maa la nga xamante ne ni in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di ahad euh, ba'di bàyyi naa ci yéen wax nañ laqad rawahu al imaamu ahmad ibnu muhammad ah, bi ñu koy gis bi ñuy gis euh, wàll wi ci suratul ahzab bu ma juumul dañ riwaayis imaam ahmad bi lañ waxoon waaw mu ne man bàyyi naa fiikum ci seen mbir maa la nga xam ne in in tamassaktum bihi bés bu ngeen ci moyee fekk yéen a ngi ci mooy fekk yéen ngeen ciy téye di ko mooy di ci jàppandu di ci jàpp bu baax lan tadillu baax waaw waaw du ngeen waaw du ngeen sànku ba faw mooy lan sama gannaaw parce que yonent mi aleyhi salaatu wa salaam fekk bi mu fi woon doon dunde noonu Medina ala saakine afdalu salaatu wassalaam mooy nit ñi man ñoo sànku ndax moo fi ne mooy leer gi nga xam ne en fait nit ñi di sànku mu ne fi dafa dafa possible waaw mooy ni mu nekk fi di sànku c'est impossible wala nit ñi di sànku c'est impossible loolu moom manu la ne saxaabaam yii mu yar ba pare ñuy sànku manu la ne waaye waaye moo tax mu ne leen eh, boo seetloo loolu xam nga loolu la doon wax ci dajjaal dajjaal gisoon nañ yëfi fi al masiix ad dajjaal <laughs> al awar al kaddaab masiixu dajjaal gisoon nañ yonent bi alayhi salaam ba mu koy wax saxaaba yi radiyallahu anhu mu ne leen bu génnee maa ngi fekk ma fi amul amul dara lu ngeen di tiit man maa leen koy fegal waaw maa leen koy fegal waaw mooy comme loolu bu fi newoon nag ah bu boobaa moo tax nga gis yenn mu doon digle eh, eh, aaya nekk ci suuratu al ah, ku ko jàng bu ko defee borom bi dina la musal ci fitnatul mahya wal mamat wa fitnatu masixi ah, ak yooyu loolu mooy comme lii mooy bàyyi naa leen loo xamante ne nii fekk yéenañ ci mooy du ngeen sànku ba faw fekk yéenañ ciy jàpp waaw loolu nag mooy condition bi nag waaw ah, condition bi nag mooy loolu nag mooy ngeen jàpp ci li leen fi yonent bi alei satu bàyyi mooy lan mu ne bu ko defee nu ngeen sànku ba faw ahaduhuma mu ne benn bi bii lañ doon wax benn bi nag a'zamu min al aaxar waaw bi ma leen di njëkk limal ci yooyu ma leen bàyyi nag moo gën a màgg beneen bi waaw mooy lan mu ne kitaabullah mooy téere yàlla bi moo gën a màgg leneen lu dul moom moo gën a màgg leneen li mu fi bàyyi te moo gën a màgg leneen lu dul moom ndax kalaamun kalaamu rabbil alamin waaw waxu borom bi la subhaanahu wa moo tax Rabi'a kii nu mu tudd Shayba ibn Rabi'a non ba Shayba Utba ibn Rabi'a ne woon mooy ci liñ tuddoon keroog ba muy kii alquran dem dégg yonent mi alayhi salaatu salaam jàngal ko suuratu Fussilat am na luñ ci tëboon lu mu waxoon ba mu waxee wax ne mu mu jeexalee wax ji wallahi ma huwa bi qawli bashar waat naa ci yàlla kene maa huwa alquran jii nekkut bi qawli bashar <laughs> lii wallahi maa ngi lii moom moom du du du du du du waxu mbindeef <laughs> voilà <laughs> loolu la nag ndax innahu la qawlu rasulin karim di quwwatin inda dil arshi makin muta'in thumma amin wa ma bi majnun hmm? day jottali waxu borom bi subhaanahu wa taala waaw walaw taqawwala alayna ba'd al aqaawiil ah, la axadna minhu bil watiin summa la axadna minhu bil yamiin summa la qata'na ah. waxam la waaw te yonent bi salaam du wax dara lu ko boroom bi wax loowut comme ni kuffaar yi naan innama innama yu'allimuhu bashara li am ba des daa am nit ku koy jàngal waaw waaw ini li asatirul awwalina la iktatabaha lii nii c'est le conte des fées hein épopée euh, asa ñi ñi euh, yi jiitu woon rek waaw ñu koy dicté nag bu ñëwee di ñu ci sonal bu bëccëg yi ak suba yi ngoo ak ngoon yi hein hein kon nag loolu alors que loolu nag demewul noonu moo tax mu ne lii ah mu ndax looloo tax mu gën a màgg mooy kalaamu rabbil alamin hein kon nag mu ne kon loolu laa leen bàyyee bi bu njëkk bi moo gën a màgg ah moo gën a màgg beneen bi ñu ne ko mel ni mu ne mooy kitaabullah mu ne loolu nag téeréb yàlla bopp hablum mamduud min as-samaa'i ila al mooy téere buum ji nga xam ne buur yàlla moom la yoor waxoon nañ lii ne la am na riwaayu ko ah xam nga nañ la ko riwaay bii la te waxoon nañ la mooy riwaay al imaam at-Tirmidhi abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahmatullah alayhi mooy buumam gi nga xam ne bayna samaa'i moom la yor diggante asamaan ak suuf waaw waaw moom la waxoon rek wa'tasimu bi hablillahi jami'an ah wala tafarraqu waaw kon nag affaire yaa ngoog kon mu ne boobu mooy bi gina a féete kaw loolu taxawoon nañ ci wa itrati ahlu bayti deuxième bi mooy wa itrati ah wa itrati sama famille ahlu bayti sama njaboot voilà wa itrati ahlu bayti muy sama waa kër mu ne nag gis nga ñoom gis nga lii nii loolu it taxawoon nañ ci ah mu ne walan yatafarraqaa xatta yarida alaya alxawd allahu akbar allahu akbar walan yatafarraqaa ha eh, ñoom ñaar duñu ñu tàqale ko hein du ñu tàqale ko xatta yarida aleyal xaw du ñu du ñu tàqale ko fekk agsiwuñ fi nga xamante ne mooy mooy fekk ma ci xawd bi sama mbalka mi fa nga xam ne yowmal qiyaam moom lay nàndale ñi nga xamante ne nii ñooy jaam yi nga xam ne ñoo ko gëmoon moom aleyhi salaatu wassalaam éé karaama li mooy mooy alkawsar inna ataynaaka alkawsar fa salli li wanxar inna shaani'aka huwa al te mu décrire ko moom aleyhi salaatu wassalaam eh, que ne Euh, kawsar googu nga xamante ne nii moom lay ku ci naan nag dootoo màndi dootoo dootoo mar waaw dootoo mar ba faw faw faw faw faw faw waaw boo ci ku respecté deux yi mooy ne ñaar yii nii duñu taqale ko loolu moo tax waa kër yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak alquran duñu taqale ko duñu taqale ko loolu de yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ko wax wa huwa saadiqul amiin waaw wa huwa saadiqul masduuq mooy ki nga xamante ne mooy ci dëggu te moom la ñuy dëggal ku dut moom nag walla ngay wax ay waxam yow kenn du la dugg dëggal voilà voilà kon nag ah mu ne ñaar ñii kon duñu tàqale koo xatta yarida ba ni ñuy agsee fekk ma fan alaya ci man agsi ci man alxawd muy sama mbalka ma nga xam ne ci lay màndalee ca lay nàndalee nit ñi fanzuru kon na xool leen kayfa taxlufuuni fiihima naka ngeen may waxtoo ngeen may ngeen may wutoo ah seen ginnaaw mooy ñaar yii na ngeen seet nag seen ginnaaw sama ginnaaw nan ngeen ma ciy wutoo mooy nan ngeen ciy taxawe waaw nan ngeen ciy taxawe allahu akbar kon mooy gis nga ñaar yi mu boole parce loolu la borom bi subhaanahu wa taala def te moom la doon wax ci xadiis bi innama yuridu allah li yudhiba ankum rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathiira buur yàlla ni mu di setale ci alquran la ko jaarale moo tax ñoom duñu tàqale nga xam ne dañuy taxawu diine ji ak lu man di am lu man di am lu man di am lu man di am mooy ne duñu tàqale ko ñaar yooyu alquran sun ak ki nga xam ne mooy njabootu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam allahu akbar allahu akbar kon nag lii lan lay wane moo tax eh, njabootu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam garanti lañ am loolu moo tax eh, eh, shurafa yi même boo gisee koo xam ne loolu lii lii yaataloon nañ ko côté boobu ci suuratul ahzab même boo gisee koo xamante ne nii de bon kii moom bon en tout cas loolu nag tekkiwul ne euh, bon lii muy def nii daal wute nag li maamam jàngale mooy ne yow bul ne bon comme ko wute nag moom naa ko topp déedéet parce que loolu Seydina Ali ci boppam radiyallahu anhu moo ñu nettali xadiis yonent bi aleyhi salaatu wa salaam war wa fi saxiix imaamul Buxaari rahmatullah alayhi bi mu ne yonent mi alayhi salaatu dana déedéet laa taa'ata li fi ma'siyati al waaw kenn du topp ab ab am bay mooy ki nga xamante ne mooy ki bind bu boobaa mooy yow mbir mi du danga naan walla waa ku bon la ko kii la non nit booy booy bañ a d'accord ak nit ci dara mooy ca jëf ja day kuffaar yi sax kuffaar yi sax du jëmm ji ngay ngay bañ mooy jëf ji mu jëf euh, mooy euh, yée euh, nu mu tudd aqida gi mu yor pas-pas bi mu am muy pas-pasu shirk loolu ngay bañ ci moom bés bu ñëwoon nag ah bés bu ñëwoon ba daal di nekkaat jullit yow nekk jullit da koy da koy da koy da nga koy topp nu mu gën gaawe waaw danga koy bëgg sopp ko waaw fonk ko ndax li nga xamante ne nii noonu la toppe noonu la euh, nekke koo xamante ne nii ku topp la li nga xamante ne nii mooy sunnaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw kon nag affaire baa ngoogu kon nag bu boobaa yow ni ngay def mooy doo ko topp ci kon parce que yonent bi alayhi salaam ci boppam moo ñu ne attention la ta'ata li maxluqin fi ma'siyati al waaw mooy ne loolu lan lay may mooy def na erreur nii wala def na loo xam ne lii bàkkaar la waaye ay ay kan moo dul def bàkkaar kan moo dul juum ah kullu bani aadama xata doomu aadama yépp dañoo juum ñooy def ay erreur ah di dellu ci borom bi subhaanahu wa kon nag affaire bi mu ngi noonu nga xam ne lu mu yàgg yàgg yàgg même bu dee yàgg nekk na loo xam ne dafa mel ni nattoom la waaw lii de nattoom lay niru ndax moom bon surtout yonent bi alayhi wassalaam la waaye moom gis nañ ne lii moom daanaka lii moom yépp xam nañ ne lii dafa xaram mais dafa mel ni nattoom la loolu bul jàpp ne noonu noonu mooy euh, moom loolu dina ko jëme ci alkay parce que suñu borom moo leen garanti ne ñii ñoom dañuy génn àddina ci mooy ki ki mu la ne kay moom yéen ahlul bayti mooy waan waa kër yonent mi alei satu salam li buur yàlla bëgg dong ta ta ta ta namm ko ci yéen kepp mooy lan mooy li yuzhiba ankum rijsa kon mooy lool jàppal ne kii balaa génn àddina balaa génn àddina mooy foo jaar dina kii foo jaar dina buur yàlla dina ko defar même walaw lahza même bu dee benn day nekk ci bàkkaar boobu même tiers avant mu génn àddina ñun dañuy gëm ne buur yàlla dina ko yëwénal te tamit wala loolu nekkul loo xam ne man naa yàq li nga xam ne mooy gëm yàlla waaw te buur yàlla dina ko ci setal ndax moo ko wax te yonent mi alei saatu salaam moo ñu ko wax ne ñoom ak sama ak alquran duñu wala yatafarraqa xatta yarida alayya alxawl waaw ah, du ñu tàqale ko lu dul ñuy may fekk fi nga xam ne ñëw ci sama xawd bi may màndal bi may nàndalee nit ñépp waaw ñi gëm yàlla kon nag loolu nag des fois nit ñi en général du ñu bàyyi xel loolu mooy am na yoo xam ne le fait que nit ki sharif la mooy sëtu yonent bi alayhi salaatu salaam la day tax day mel ni moom lépp lu mu def lu ne moom diine jël diine la ñu war a topp lool am na ñoo xam ne benn côté boobu lañ demee ba moo tax euh, ba yenn yi nga xam ne sax ci diine dañoo xam ne lii dafa xaraam buñ gisee moom mu def ko nga gis gars yi commencé di ko layal ngir mel ni kuy daganal loolu la parce que moom def na ko loolu nag du loolu loolu demewu noonu waaw loolu demewul noonu li xaraam du deñ di nekk li xaraam yonent bi alei saatu salaam nee na inna al xaraama bay inna al xalaala bayyinun wa al xaraama bayyin Bashir radiyallahu ta'ala anhuma mu ne li nga xamante ne ni inna al li nga xamante ne nii mooy Euh, alxalaal li dagan de bayyin leer na waaye tamit li xaram leer na de waaw bur yàlla lépp la leeral kon nag bu kenn foog ni diw def na lu xaraam day tax mbir ma dagan man da nekk man da nekk nit manu la tollu fenn ba mbir yi sawaay yi xaraam parce que moom mooy diw mbiri mujj nekk lu dagan wax nañ la yonent mi alayhi salaatu salaam moo ko fi wax gis nañ jotaay bii weesu lan la wax hein lan la wax inna sadaqata laa taxillu hein laa taxillu laa taxillu lii wala li ahli bayti ak lim ne inna sadaqata la tanbaghi li muhammadin wala li ali muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ah, kon nag bul foog ne keneen dina jël loo xam ne moom daganu yeneen tamit saa dafa taxaw ne daganu moom mu ne mbir mu war a dagan loolu yaakaar naa am xel ci boppam xel mu sell rek du ko nangu loolu benn côté la bu ñenn ñi di ëppale loolu ak ëppal la que ne parce que waa ji shérif la wala moom kii la wala am na ñoo xam moom wala la wala yooyu léegi moom kon même mu defee lu dul noonu day fekk ne mbir mi day baax déedéet topploowuñu ko yonent bi alayhi salaam moom lañu suñu boroom ne wa ati'u allaha wa ati'u rasul topp leen buur yàlla te ngeen topp yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wa ulil amri minkum muy boroom xam-xam yi muy boroom nit ñu sell ñi ak ñi jiite mais loolu mooy la ta'ata li maxluqin fi ma'siyatil xaaliq fekk ñoom seen topp nga ngi leen di topp du leen jëme ci lu mooy yàlla affaire baa ngoog kon nag ah, affaire baa ngoog léegi mu am beneen côté ñi nga xam ne ñoom dañu naan moo waa ji kii sutu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam la def na de gis nañ mu def bàkkaar ñu commencé nag mel ni ab difu ab ab ab ab difuluwaar ngeen di wax difuluwaar waaw mooy daal mel ni daa am lu ko lu ko dencaloon ci ci mbañeel ak loolu mais di jaare ci ne par exemple mu ñu def bàkkaar sàngam par exemple wala iyaazu billah koo xam ne dañ ne shérif la mais dañ ko xamee par exemple boo dafa siiwee di naan sàngara waa ji moom loolu nag mu nekk jàpp ko angle d'attaque pour dal ci kawam tout le temps waaw gës dangay dem ba ba sentir ni kii nii waxu ko ngir yee nit ñi wala pour wan leen ne malgré moom ki mu doon waaye nag lii ñii naan sàngara dafa xaraam mooy moom du mooy da gis moom personne waa ji lay dugg ba daanaka daal di koy mën a sax takfiir loolu beneen ëppal la waaw parce que kooku lu man di def maa daama sutu yonent mi alayhi salaatu salaam suñu boroom xamal nañu ñooñu bëggul lu dul mu setal leen te kon loolu lu ñu gëm la te mooy même bu dee yëguñu fan la mooy même bu dee benn tiers la wala benn seconde ñun aman naa gëm nañu ne suñu boroom dina ko setal ci loolu le bala mu koy bala muy fekki maamam fa nga xam ne loolu la waxoon nañ moom ñoom ak alxuraan du ñu tàqale ko waaw loolu tekkiwul mukk ne loolu day tekki ne kon bàkkaar ba ñuy def loolu du bàkkaar du ñu tàqale koo mooy dañuy gis ni alxuraan lii mu wax dafa dëppook ñoom li jëf mais bu dee dañoo gis li alxuraan def mu dëppoowul ak ñoom li ñu jëf dañuy xam ne du lii xool exemple bu clair ci xajjatul wadaa ñu jóge alaysa al fadl ibn abbas min ali bayt rasulillah hein est-ce que sayyidna al fadl ibn abbas parce que bi gis nga yii boo ciy wax bu fi nekk ay sëriñ diw nee na ak yooyu yépp parce que boo naan ay sëriñ diw nee na affaire bi lenn te ñun en en tant que sénégalais bon mooy gars yi awaam yi dañoo bari ñun ñëpp ay awaam lañ daanaka mooy gars yi booy wax gars yi ku nekk dayaan ah man de saa yi bu waxee Serigne Diouf man moom concerné wu ñun dañuy wax ki nga xam ne moom lañu suñu borom royloo mu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nan la doxe nan la doxale doxal ko ci aj gi laata muy agsi radiiru xum di def discours bi lu ñuy wan. këy bu nee ñoom ñaar bu ñu tàqale ko téereeb yàlla bi ak sama njaboot ba ni may ca xawda ba këne lool tekkiwul ne lool day tekki kon sama njaboot lépp lu ñu nekk loolooy li téereeb yàlla bi digle du loolu du loolu de mooy ne ñoom fekk li nga xam ne ñu ngi ciy nekk yéen a ngi gis mu dëppook téereeb yàlla bi te tamit loolu lu ñu leen assuré la mooy ne même bu dee ne mooy du ci instant yi laa la bëgg a wax que ne ci la mooy bari na ci ñoom awliya yu bari yu bari bari bari bari mënoo sut leen lim ci njabootu yonent bi alayhi salaam lañ bokk borom xam-xam yu bari ci njabootu yonent bi alayhi salaam lañ bokk yu mag yi jaamukatu yàlla yu mag yi ñoo baree bari ci ñoom ci njabootu yonent bi alayhi salaam lañ bokk. mais tekkiwuñ ne ku nekk shérif ku nekk yow da nekk intact doo def bàkkaar loolu waxul lool de mooy ne affaire bi lenn la mooy ñoom ñaar bu ñu tàqale ko ba ni ñuy accès ci ñun mooy même boo gisee ne mooy li ñu wax sànq muy def loo xam ne wuute na ak alxuraan jàngale yeewal nit ñi bu ci nit ñi na lee woru bu boobaa nag yow mi am xam-xam man fal minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa in lam tastati' ah fa bi lisaani wa in fa in lam yastati' fa bi in lam yastati' fa bi yow da ngay am bu dee xam-xam la nga am loolu c'est obligé nga leeral nit ñi ne leen ah, attention de toute façon nit ak ku ko mën di jur ak fu mën di askaneloo a tax jëfam du mooy référence te loolu il faut nit ñi xam ko te loolu moom la aïmma al al madahibul arba'a yi ku nekk wax lu mel noonu bu sama jëf wuuteeg sama wax wuuteeg waxu borom xabru bi comme l'imam Malik doon wax bu dee sama euh, jëf dafa wuuteeg euh, waxu yonent mi alayhi salaam dóor leen ko ci mur bi li wax ay al imam Abu Hanifa doon wax euh, idha sahha al hadith fa huwa madhhabi li al imam Ash-Shafi'i doon wax rahmatullah alayhi bu hadith wéree mooy sama madhhab loolu lépp loolu rek lañ doon dund mooy ne affaire bi ki nga xam ne mooy royukaay bu matt bi mooy yonent bi alayhi salaatu keneen ku ñuy roy ku ne il susceptible def erreur loolu ci yonent bi alayhi salaatu wasallam képp la amee que ne amul susceptible erreur bi ci am moo tax suñu boroom daal di ñu koy joxoñ daal ñu koy joxoñ ne nañ ko roy waaw ne lakum ne leen am ngeen fi rasulillahi uswatun hasana waaw laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana waaw kon mooy ne bu boobaa boroom xam-xam bi moom bu dee loolu la capable dafa am obligation leeral ne ah lii de wuute nag li nga xam ne moom la mooy li nga xam ne mooy li ñu war a def parce que alquran lii la wax yonent bi sallallahu alayhi lii la wax léegi nag buñ ñëwaatee ci lii lay leeral affaire boobu ne taarikun bii tekkiwul ne shérif bu nekk moom du mas a def njuumte du masa a manu def njuumte wala yu mel noonu déedéet say euh, euh, gis nañ ci jataay bii su rappelé nañ ko sànq njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, léegi alaysa alfadl ibn abbas min ahli beyte est-ce que waa alfadl ibn ci waa këram lañ bokk wala déet ñu ne aha kay aha kay ah kay ci waa këram la bokk ñu ne léegi xutbatul wa ci xajjatul wadaa yonent bi aleyhi salaatu wa salaam bi mu jógee di dem Mina kan la supporté woon lan la naa Jaabir wax ci xadiisam bu gudd boobu newoon sax imaam Muslim wa ardafa al-Fadl ibn Abbaas yonent bi aleyhi salaatu wa salaam al-Fadl ibn Abbaas la supporté mooy teg ko ci gëléem gi mu toog Mawlaana Ibn Abbaas moo ñu ko nettali radiyallahu anhuma wal xadiisu fi saxiixayn mu saxiix imaamul Buxaari saxiix imaam Muslim mu ne ab ba ab jigéen ba jigéen benn convoi romb am ab jigéen bu ca ne ndaw sa di xool al fadl al fadl di ko xool muy ndaw su rafet al fadl di ko xool yonent ndaw si di xool alfadl yonent bi saa saam seetlu affaire bi tourné fa lawaa unuq alfadl ci beneen riwaaya bu newal ci saaxiib waaw nee na ci riwaaya saaxiib bi saxiixay ni mu jël loxoom teg ko ci bëtu alfadl yi féetale ko nële alfadl di xool beneen côté bi mu jëlaat loxoom féetale ko waan noonu ngir mu bañ xool ndaw si ndax ni mu koy xoole noonu gis nga ci riwaaya bi al Abbaas ibn Abdul Muttalib lan la wax eh, eh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gane ko mais eh, yaa rasulallah lan moo tax ma gis la sallallahu alayhi wa sallam lan moo tax lan moo tax ma gis la ah ngay ngay ngay ngay lem sa doq doomu bàyyi tex bi muy alfadlu mu ne ko ra'aytu shaaban wa shaaba falam aamana ash-shaytaanu bayna ash-shaytaanu baynahuma allahu akbar yeneen ci bàyyi saaf saaf ne parce que damaa gis ab jeune hmm, bu góor ak ab jeune fille mooy ñuy xoolante man nag hein wóoluwuma shaytaane seen diggante te pourtant mu ngi ci kaw gileemu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ah saddu zaria saddu zaria wa qul lil mu'minina yaghuddu min absaarihim wa yahfadhu furujahum ha waxal waaye jigéen wa qul lil mu'minaati yaghdudna min absaarihin wa yahfazna furujahun ca suuratu nuur du loolu la suñu boroom waxoon pourtant fii al fadl contraire bi la def bi muy xool xool ndaw ba yonent ma ne saasaam teg bëtam ci côté bi muy xoolaat den côté mu tegaat ko foofu est-ce que kon tekki bu boobaa dañ naan loolu kon day wane ni dagan na yonent ma ne sarsam jàngal na ñu déedéet te comme que loolu noonu dañ koo tere saddan les zari'a mooy xoolaate boobu mooy bu dee dangaa ñëw nga génn nii gis ab jigéen wala jigéen gis la en tant que jeune nga gis ko loolu mooy loolu manoo ci dara moo tax yonent ma ne sarsam ne xool boobu moo ci dara mais nag topp an nazara di topp di topp di xool di xoolaat foofu la gravité bi nekk te loolu dañ koo tere saddan li zaria ndax zaria la loo xam ne dalay jotteloo man na nekk buntu njaaloo comme li Shawqi doon wax nadratun fa btisaamatun fa salaamun fa kalaamun fa maw'idun fa liqaa'u waaw musiba yu rëy yépp ya beneen waaj euh, euh, sha'ir ba doon wax ñu ngi commencé ci bët ci xool bu njëkk boo doon xeet nadratan wa nadra waaxida boo doon xeet ci lu musiba yu bari daldi ndax dafa bokk ci piku seytaane yi muy jame xolu nit ñi waaw bu ko jamee si da lay cibler dóor la boobu boo continuer boo réussewul mooy boobu moo tax boobu buur yàlla du la ci teg dara parce que tayoo ko manoo ci dara mais boo continuer résister woo nga continuer di topp di xoolaat ah mooy indi musiba yooyu kon nag loolu yorent mi alei satu salaam ci boppam wan nañu ne déedéet te moom ci boppam nee woon nañu aleyhi salaatu wassalaam keroog bi mu ubbee Makka zaadaha llahu tashrifan wa takrima gaa naan ndaw sa sàccoon alxasamiya ñu ne hé problème am na nag ah problème am na ndaw si nekk kilifa ndaw si nekk kilifa <laughs> léegi léegi <laughs> hein léegi yonent ma lay saa saam bu ko yit di dagg loxoom ay woy jële affaire bi nag problème am na ana kan la ñuy yebal ngir mu mën a wax ak ñoom wax ak yonent mi aleyhi salaatu salaam ba mu bañ a dagg loxoom ñu ñëw wax ko ko ñu ne Usaama Seydina Usaama ñëw wax yonent mi aleyhi salaatu salaam mer waaw mer mu ne innama ahlaka alladina kaanuu min qablikum ida saraqa fihim alqawiyu tarakuuhu wa ida saraqa fihim alsharif wala alqawiy addaif aqaamuu alayhi alxadd fa walladi nafsu muhammadin biyadihi law anna faatimata binta muhammadin saraqat sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu an sayyidati fatima la qata'tu yadaha yonent mi aleyhi salaatu wassalaam mer ne yéen li alakoon xeet yi leen jiitu woon mooy bu dee koo xam ne ku puissant la ku sharif ku nekk ci high class bi koo xam ne askan liñ naan yax bu rëy la bokk ci classe bu kawe bi ci njaboot yu mag yi ci les grandes familles de la société la bokk dañ koy baax waaye nag bu dee koo xam ne moom ci basse classe bi wala bon ñi nga xam ne ñoom jàpp nañ ne ci socialement ak ethniquement seen seen seen ci caste yi lañ bokk ñooñu nag ñu bu dee ñoo def ñu commencé gaaw leen appliquer peine mu ne maa ngi wa ayimullah wat naa ci yàlla ne maa ngi wàcc ki nga xam ne sama bakkan man Seydina Muhammad mu ngi ci loxoom muy borom bi subhaanahu wa bu sama doom Faatimat bint Muhammadin alayhim asalaatu wasalaam bu doon moo fag moo def li kii def man Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maay dagg loxo waaw pour war na leen mbir mi loolu la mooy ne lan mooy kene affaire bi euh, loi bi loolu la lii la charia wax mooy bu ñu gisee koo xam ne ci njabootu yonent bi alayhi salaam ku def lu dul noonu dañuy jàpp ne lii nii du noonu dañuy xam ne lii nii du noonu te bu boobaa bu dee daa am ñu ci war a loroo nar cee waroo dañuy leeral taxaw farata lay doon ñu leeral ne lii nii dafa xaram waaw waaye nag kantaa tamit dem ba jàpp ne waayaa di ko dugg ay waa yi ci yéeféer ak yooyu déedéet ndax yonent la lay sax sax moo leen garantilal ne ñii mu ñoom ak alquran walan yatafarraqaa xatta yarida alaya alxawd duñu taqale ko ba ni ñi ñëwee ci fekk ma ci xawd bi sama mbalka mi loolu moo tax lu ama am lii nii dafa am solo lii dafa am solo ñu bari jàpp nañ ne sëriñ bi ñu topp walla yooyu dañoo infaillible waaw léeg-léeg sax du gis sëriñ bi def mooy ñi mat sëriñ a tax may wax mais dañuy nettali ne def na loo xam ne yow yow ci sa bopp ba nga ko déggee nga war a xam ne lii du dëgg képp ko taxaw nettali ne Serigne diw te muy koo xam ne xame woon nañ ko mbaax te mbaax lañ ko masa xame ak yiw ak sell koor dafa jotoon mu woorut waaw mais à condition que nekk koo xam ne ku ñu xamee mbaax la parce que boo waxee kenn ku nekk moom jàpp na ne ndax xam ne nit du am Serigne ba pare jàpp na du dara <laughs> non koo xam ne ku ñu xame sunn la waaw sunnaay yonent bi alayhi salaam di ko waxee di ko doxe di ko taxawe ñu ne la kooku koor dafa jot dara dalu ko wooru ku la ko wax waxu la lu am wala moo ne woon moom moo ne boo bu ngeen newee ci yenn yi même bu tàkkusaan bi weesu garaawul mag ngeen ko julli timis ndax yéen a ngi li ngeen nekk ci moo jullee yam waxul dëgg te wax loolu même bu dee doomu kooku la kooku waxul dëgg waaw parce que li ñu xame woon baayam wala maamam ci sellteeg tax ci sunnaag bind ceeg wax ci kooku nan la mën a defe loolu xanaa man man mu man mii kese loolu xanaa euh, duma ko def ñu ba yéen ñiy dégg ñu kenn du ko ci def léegi yéen bëgg a wax ne këri moom moom moom moom sëriñ boobu moom mooy def loolu yow li nga jombal sa bopp parce que ah non non loolu nag moom léegi am kur parce que diwa ko nettali wala doomam la ngeen gëm ko mais du dëgg da ngeen di xam ne waa ji mooy expliquer waxul dëgg te nag que doomam bu mu leen gêner ci ngeen xam ne day expliquer waaw nga xam ne yow nga foog ne muhaddisuuna yi bu doon noonu la ñuy doxal moo su nekk am xadiis yu leer buñ nee diw fii la bokk ñu ne jarul la seet déedéet Mawlaana Ibn Abbaas mu am ne waaye gaa yi ku fi nettalee di ngeen ñu wax fu ngeen ko jëlee waaw comme que gaa yi dañuy wax lu leen neex. comme ni imam muslim indi ci sax ci euh, muqaddimaam bi introduction bi waaw fa lamma rakiba naasu saaba wa dalul waaw ñun am nay taa képp ku ñu ne yonent bi alei saatu salaam nee na dañ lay gaaw déglu ngir xam loolu lali takk ko mais bi nim lu lu lu metteeg lu di lu suufe ngir di nettali rek ñu naan waajee ngi nettali ci yonent bi alei saatu salaam mooy ku neex di tëb di wax lu ko neex naan yonent saa salaam nee léegi nag ñun ko fi waxati dañ la dul déglu waaw fokk nga indi lu leer nañ nga foog ne ñooñu buñ ne woon nobaay non affaire bi du loolu waaw mooy nag loolu mooy wasat yi di am ci affaire bi nañu xam ne njabootu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax eh, ñoom duñu nekk ñoo xamante ne nii eh, dañuy faatu ci ñàkk topp li nga xam ne mooy sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu amut waaw loolu amut ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo leen ko garantir <laughs> ma moom kay moom mbir mi lenn la moom waaw ndax wér na ne waa ji ci ñoom la bokk ndax wér na ne waa ji ci ñoom la bokk bu wéree moom jeex na bu wéree jeex na waaw loolu garanti la innama yuridu llah ah innama yuridu llahu li anhum al-bayt wa yutahhirakum tathira kon nag mu ngi noonu kon nag mu ngi noonu kon nag mu ngi moo tax xadiis bu la bu ñu war xam xam gëddu famille yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xam gëddu njabootam xam li nga xam ne moom lañ leen war lool ci fonk ci topp maadaama kookole mu ngi nekk ci li fi maamam alayhi salaatu wassalaam ah bàyyi woon waaw Allahu akbar kon nag affaire baa ngoogu léegi xam nga xadiis bu mel nii am na bu ci yonent mi alayhi salaatu wassalaam wax Euh, lu ama am solo ci wàllu yi euh, boo demee ci al mustadrak bu al xaakim euh, yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mu ngi wax mooy xadiis boo xam ne mu ngi jaar ci mawlaana ibnu Mas'ud radiyallahu taala anhu wa ardaah mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na inna faatimata radiyallahu anha axsanat farjaha fa xarama allahu durriyataha ala nnaar imaam alxaakim mu ne hada xadiisun saxiixu lisnaadi walam yuxrijaa eh, mu ne yonent bi eh, eh, Mawlana Mas'ud radiyallahu taala anhu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na inna Faatimata mu ne saydatu Faatima ha eh, az-Zahra al-Batuul sayyidatu nisaa il-aalamiin di sangu sangu jigéenu àddina bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne moom de ahsanat farjaha dafa wattu pëyam moom bokkul woon ci jigéen ñi nga xam ne góor da doon mën a bànneexoo nii ci kàddoom nii ci formam nii ci yaramam nii ci lennam amut Allahu akbar Allahu akbar loolu masula am masula am masula am ba mu defee lool nag hein ba nga xam ne loolu la taxaw def ko buur yàlla ah daldi ñoŋal xaraamal njabootam ci safara waaw akbar hmm? mu xaraamal njabootam safara di leen laal waaw mu xaraamal njabootam safara annaar di leen laal kon nag ci kaw loolu sax lañ mën a waxe sax liggéeyum ndey añub doom mais Kantaa noon na kër baayam ci miss yi mu ko doon defal loolu moom kenn tudd ci loolu moom moom moom moom taxul ñuy wax moom. lu am solo la nag kenn waxul amul solo waaw mais mooy ndaw si li mu liggéey surtout ci boppam waaw. Sayyidatu Maryam noonu la meloon Ali euh, radiyallahu anha ah. Umm Seydina Isa alayhi salaatu wassalaam Allahu akbar kon nag mu ngi noonu de kon nag mu ngi noonu affaire bi loolu la mooy da ngay gis ne kon inna fatimata axsanat farjaha fa xarama allahu dhurriyataha ala nnaar kon nag affaire bi loolu yépp daa bokk innama yuridu allah li yudhiba ankum ar-rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathiira waaw ah léegi même bu dee euh, par exemple euh, am na xadiis yoo xam ne day wax xam nga xadiis bu mel nii am na xadiis bu mel nii boo xam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mais bokkul ak bii ne taraktu fiikum amrayn lan tadillu maa tamassaktum bihimaa kitaaballahi wa sunnata nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam mooy xadis boo xam ne al imaam al xaafiz ibn Abdul bii moom imaam Maalik soloo mu ngi ci Muwatta al imaamu Maalik rahmatullah aleyhi al imaam ibn mu ne xadis bii moom dafa siiwa siiwa siiwa siiw ci yonent mi aleyhi salaam ci boroom xam-xam yi que daanaka ak siiwam tax na jarul sax lii moom jarul moom tuutee de sax jarul sax di xool sanad bi est ce que lii sanadam nu mu ah te loolu ku mel ni ñoom al imaam Abu Hurayra ñoom Amr ibn Awf radiyallahu anhum ñoom ñépp kii nañ ko ah koy solo léegi mais mu ne foofu lan la wax dane taraktu ko bàyyi naa ci yéen amrayni ñaari mbir lan tadillu du ngeen sànku maa tamassaktum bihima fekk yéena ngi mooy ci ñaar yooyu kitaaballahi téeréb yàlla bi wa sunnata nabiyyi wa sunnata nabiyyi ak sunnaay yonentam bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi eh, loolu moog lii nii mooy dañoo nekk loo xam ne benn lañu mooy dañuy complémentaire te tamit day wone xadiis bi nii que waa kër yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lam yazaalu ala sunnati nabiyina rasulillah kene kon waa kër yonent bi aleyhi salaatu wassalaam duñ deñ di nekk ci sunna dim den di nekk ci sunnatu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalaam nag wax naa la que ne lool tekkiwul ne infaillibilité daa am waaw infailli saxaaba yi féete kaw ñépp don famille yonent bi ci doon ay saxaaba ñoom Seydina Ali Seydina al-Fadl ñu la waxoon Seydina Abbas Seydina Ali Seydina al-Husayn Ali radiyallahu anhu sayyidina Fatima eh, sayyidatu Fatima eh, sayyidatu oh, bint Ali ibn Abi Talib ainsi de suite ak ñooñu ak saxaaba yi mooy saxaaba yi est-ce que dañ ku nekk saxaaba rek moom maasum la tam moo la wax lool pourtant ma lay sax sàmm wax nañu daal di leen topp ah wax sunna bi mu fi bàyyi ak sunnaay xulafaa ur-rashidun est-ce que daa tekki ne ñu ne léegi kon mooy ay mooy ne euh, saxaaba yépp dañoo infaillible déedéet déedéet waaye malgré li ngay gis ci saxaaba boo xam ne duñ nekkee ñoom ñépp dañu saxaaba yi dañoo infaillible déedéet yonent ma lay sax moo doon maasum mais est-ce que loolu dafa tax ñu ne saxaaba yi newuñ ñëwoon ci sunna si ci sunna lañ newoon déw yi nekk ci sunna waaw dañuy nekk di ci sunna ba diñ fi jógee moo tax buur yàlla ne radiyallahu anhu waradu anhu buur yàlla gërëm naa leen am làq nañu sama ngërëm hmm? ñoom gërëm nañ di leen yàlla defal ak fi leen teg ak lim leen terale waradu buur yàlla gërëm na leen nangul leen lépp ñoom ñu gërëm la leen buur yàlla defal ci sunna lañ masane mais du tee léeg gis kenn ci ñoom mu def loo xamante ni nii wuute na ak li sunna jàngale mais est ce que day tax nga ne eh, kii kon nekkat moom moom ñuy kon nekkuñ ci sunna déedéet yonent bi aleyhi salaatu salaam kon ñaari xadiis yooyu du compte du loo xam ne dañoo contradictoire parce que wax nañ la al wahyi yonent bi alayhi salaatu lim ne woon dañ maa jox alquran wa misluhu maa ak lu mel ni moom mooy sunnaan li nga xam ne moom la wàcce ci moom ngir mu leeral nit ñi li mu wàcce ci ñoom muy alquran loolu nag ñaar lu ñaar yooyu yépp ñoo famille yonent bi alayhi salaatu njabootam dañuy ànd dañuy ànd muy teraanga bu rëy rëy rëy goo xam ne ñoom amewuñ ko ci lenn lu dul askanoon gi nga xam ne ak jóge gi ñu jóge ci moom aleyhi salaatu wassalaam kon nag loolu mooy xadiisu al imaam at-Tirmidhi yonent mi aleyhi salaatu wassalaam ne inni taarikun fiikum maa in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di ahaduhuma a'zamu min al-aaxar kitaabullah wa itrati no xablu xablun mamduud min alsama ila al ard wa itrati ahlu beyti walan yatafaraqaa xatta yarida alaya alxawd fa anduru kayfa taxlufuuni fihima voilà loolu lañ fàtt loolu foog na ak seegu mu ne nag xool leen waaw waaw mooy ana naka ngeen may wutoo sama ginnaaw ci ñaar yooyu nit ku baax lenn la mënoo gis kenn ñu ne la baax na ñu naan ku baax la lu dul ñaar yi ne fi moom en tout cas ñaar yi te du minimum mu tuutal de mooy ne yii ñi nga xam ne mooy manu la ñàkk te mooy bu demee ba nu mu gën a kawe it ñaar yooyu lay am mooy alquran te sunnaa yonent bi alayhi salaam day nekk ci ginnaawam ndax ñoo ànd faasu benn pièce la bii nekk côté faas bii nekk côté pile xaw ma ngeen di wax loolu mooy alxuraan ak sunna beneen bi di njabootam nit nag manoo baax bu dee soppoo doxewoo alxuraan doxewoo sunna te soppoo nit ñu baax ñi rawatina njabootu yonent bi alayhi salaam bu nee nee na nga nee nga da ngay jox alxuraan ba pare bañ nit ñu baax ñi rawatina njabootu yonent bi alayhi salaam loolu dañuy xam ne waxoo dëgg doxewoo sunna doxewoo alquran parce que boo ko doxewoon ma manoo ma en fait dagaa loolu ñoo c'est sine qua non waaw nit ku baax ku ne day sopp shurafa yi nit ku baax ku ne day sopp boroom xam-xam yi nit ku baax ku ne day sopp ñi nga xam ne ñoo teg seen tànk ci sunnati rasulillah loolu man la ñàkk alayhi afdalu salaatu wassalaam mais ñëw di la bañ ñii ba pare nga bañ leen ba pare déedéet naan yow dangaa baax baaxoo waaw kon nag fanzuru xool leen rek kayfa taxlufuni fiihima nan ngeen may wutoo man yeneen bi alayhi salaatu salaam ci ñaar yoo yële sama ginnaaw xool leen te loolu mooy gis nga xawdu bi mu ne fa ngeen di ñëw bu ngeen ñëwee nag bu boobaa ñi respecté woon ndénkaane gii ma leen bàyyi ñoom ba nàndal leen ñoom nay nàndal ñi ko respecté wul dañ fi dul jege sax waaw moo tax ñenn ñi yonent bi sa salatu salaam nee na ñenn ñi moo ko wax de alayhi salatu wasalaam damay gis ñenn ñi di jéeb ci sama xeet di ñëw ci sama malka mi am ay malaaka yu leen di dàq ma ne leen mais yéen ñii sama xeet lañ ñu ne ko yow xamoo ñii lan lañu sos sa gannaaw waaw alayhi salaatu wasalaam mooy ñii gis nga li nga leen bàyyiloon fe lañu ko ne dégg topp leneen sos yoo xam ne ñoom ñoo ko defaral seen bopp créer ko seen bopp te nga bàyyi doon leen lépp ñu bàyyi ko fi nekk ci loolu le loolu moo tax ñii mérité wuñ ñëw ci sa xaw nee na ma ne leen fa suxtam suxkaa mooy ne nañu sori waaw nañu sori nañu sori kon nag mooy xawdu bii képp koo xam ne respecté woon ndénkaaneem kii alquran ah ak njabootam te wax nañ la mook bi ne sunna benn lañ mooy alquran ak sunna ak njabootu yonent bi alayhi salaatu salaam ñiy respecté woo leen lii mooy ndono yonent bi alayhi salaatu salaam bu dee ne respecté woo ci dara wala nga ne bii nga respecté bàyyi bi ci des te du loo xam ne dama naan damay xaaj ak seen amul amut ñaar yépp ngay jàppandoo mu ngi mel ni diine manoo ne man woor laay def mais du ma julli wala julli laay def du ma woor man da ñooy ànd moo tax mu ne lañ yatafarraqa hatta yarida alayya al-hawd du ko ba ni ñuy ñëwee fekk ma fa sama xawdu ba kon nag fanzuru xool leen kayfa fii fiihima ana na ngeen may wutoo ci ñoom ñaar yii ma leen dàyyil muy alquraan ak sama njaboot alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahum loolu moo tax bokk na laa yasixu li muminin imaan wala yasixu li muslimin imaan illa an yuxiba allaha wa rasulah wa yuxiba ala beyti rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kenn manula sa ngëm manula wér buur yàlla du nangu ngëmu kenn lu dul bu sopp buur yàlla sopp yonent bi alayhi salaam sopp njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw yonent bi alayhi salaam nag moo njabootu nit ñu baax ñépp rawatina ñi nga xam ne ñoom la ne ñoom laa leen fi bàyyee ahli bayti ak sama alquran ak ahlu bayti kon nag fanzuru na ngeen xool kayfa taxlufuuni fiihima aywa natt leen seen bopp ci lool ku fii kii rek natt ko ci loolu aywa wax ju bari ji moom jaru ko waaw <laughs> voilà mu ngi noonu de mu ngi noonu mu ngi noonu kon nag lii de mooy wasiyatu rasulillah sallallahu alayhi wa yàlla na buur yàlla def ñu bokk ci ñi nga xam ne ñoo koy respecté ta dee ci waaw wa ma zalika bi aziz loolu jafewul buur yàlla yal nañu ko defal insha allahu taala kon tey ni yem yi dañu yem yi ci jotaay bii di ñëw insha allahu ñu ñëw ci yeneeni riwaaya xadiis yu nettali ba léegi ñu ngi ba léegi ci xutbatu rasulillahi sallallahu alayhi wa fan ci xadiiru xum ah ci xadiiru xum ci ma an yudaa xumma bayna al makka bayna makka wa al madina ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam kon ñu ngi woon ci fekk mu jóge xajjatul wadaa xajjatul balaag xajjatul islaam xajjatul kamaali wa tamaam di xajjatu rasulillah ci jotaay bii yow ñu àggale ba léegi xutba gadiiru xum xutbatu rasulillah alayhi salaatu wa salaam wallaahu ta'aala a'lam wa sallallaahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin